a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqiin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñ jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka njàngat yi ñuy jële ci ghazwatul fatxi muy fatxu makkata zaadaha allahu tashrifan wa takrima gisoon nañu te jeexaloon nañu walillaahi alhamdu wal minna masala yi jëm ci wàllu alxuduud ak alqisaas ak at-ta'zir ah ta'zir lañ mujj woon jataay bi weesu tënkoon nañ ko lool nag bari question yu bari yoo xam ne <coughs> frôlé wuñu ko sax ci masalaay ta'zir parce que amuñu jotu di yaatal loolu lépp ku ci bëgg lu gën gudd dangay dem ci kutubu al ahkaam mooy kutubul fiqh al mutawwalaat yi nga xam ne dañuy guddal te loolu mooy seen domaine loolu tax leen a jóg foofu lay gën waaye liñ ci gis ni walillahi alhamdu wal minna insha allah doy na am na masala yu bare bare yoo xam ne sax gisuñu ko ci wàllu tanzir waaye yàlla baax na comme est-ce que tanzir te lool joxe woon nañ parce que dañu wax lu général daanaka boo seetloo sax yenn yi dugg nañ ci wax nañ ko mais dañ koo préciser wul comme est-ce que ta'zir man naa nekk ci alal loolu gis nañ ko ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax digle woon ki nga xam ne mooy jëjo mooy bañ a joxe zaka non seulement non seulement mu dina ko joxe waaye jël xaaju alalam waaw benn partie ci alalam léegi ak yeneen yoo xam ne waaye insha allah loolu baax na noonu léegi te insha allah ñu war a continuer ci njàngat yooyu ak yi nga xam ne dañ ne woon dinañ ci dikk yi nga xam ne dañ ne woon dinañu ci dikkaat yi nga xam ne dañu ne woon dinañ ci dikkaat am na yoo xam ne nag temps yépp sama xel demu ci woon bi ñuy wax naan yi ñu dese ci masala ndekete yoo yooyu war nañ leen a gis ndekete yoo yooyu war nañ leen gis muy lu mel ni salaatu duha masalaay julli yoor yoor salaatu duha salaatul awwaabiin xiina tarmidul fisaal muy jullit yoor yoor nga ne ma mais yow lool ban relation la am ak nettali biñ jógee nettali fatxu Makka fan lañ fi gise jullit yoor yoor ma ne la ruwayda ke ruwayda fet ak ndànk ndànk ruwayda ah xoolal xoolal gisoon nañ ne yaa ngi ko yaay Ummu Haani sayyidatuna Ummu Haani bint Abi Taalib radiyallahu anha wa ardaaha neewoon na ne dafa ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci kaw Makka fekk frère bi di seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu bëggoon a faat ñaar ñoo xam ne moo leen yiiroon mu ne bi ma dikkee maa ngi fekk seydatu faatima bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam moo ko doon moo yoroon liñ ko doon sutur la liñ ko doon moo ko doon sutural ci bëtu nit ñi mooy yor loo xam ne dañ koy tàllal ba nit ñi duñ ko gis moom muy sangu ci ginnaaw moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne dafa julli woon après huit rakka yaa ngi fàttaliku lool ca duhaa la woon ma ne la loolu nag mooy indi mi xam nga am na waxoon naa la am na riwaaye yoo xam ne te xadiis yu ñu ci saxiixayn yenn riwaaye yoo xam ne dañu ne yenn riwaaye yoo xam ne dañu ne ah kër yaay Ummu Haani la woon fa la yonent bi alayhi salaatu salaam sangoota fa la jullee li nga xam ne mooy salaatu duha wala salaat boobu en tout cas huit loolu kon masala boobu dañ koo war a gis am na beneen masala boo xam dama ko fàtte woon mooy gis nga seydna abdallah ibn abbas radiallahu taala anhu dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam faase na dix jours màkkatal mukarrama di wàcc di wàññi li nga xam ne mooy julli di wàññi li nga xam ne mooy julli muy masalaay wàññi julli ci aji tukki man nag yaakaaroon naa ne def nañ ko masala bii yaakaaroon naa ne def nañ ko bi ñuy gis affaire koor mais fooguma ko comme ni ma leen ko waxe woon foog naa bañ koy waxit loolu laa waxoon ne dinaa vérifier parce que li ñu gis dafa bari te tamit du jataay yii rek lañuy def moo tax doo xam fan nga ko waxe woon danga naan lii la fii la woon wala nga ne ah non non dooru doon fii lool des fois nga nga teewlu fan la woon wala sax nga nekk fenn ni ñu laaj la ci lool ngay wax nga jàpp ne fii nga ko waxe woon day xew te nag suñu mbir maa ngi commencé yàgg ndax buñ fàtte ne 2014 lañ tàmbali woon ca koor ga ramadan 2014 ba ñu ngi ci jumaada ya euh, ci 2018 waaw daanaka koor gi ay ñetti weer a ci des ak la yu lu ko jege kon loolu moo tax <coughs> te mbir yi jataay yi doo mais mais mais mais alhamdulilah ndax lan comme que doon nañ ko tiitre mooy dañuy xool après yi nga xam ne koor gi fooguma ko dama ko yaakaar parce que bi ñuy wax ay condition yi nit ki bañ a woore dama foogoon ne foofu dañ fa waxaale woon affaire julli mais li li ma teewul nii mooy ma suñu gis loolu ma suñu ko fee wax en tout cas ci jataay yii nii ak tamit masalaay ndax yonent bi alei saatu salaam dane doo julli di wàññi julli masalaay wàññi julli ak boole jamu taqdim jamu taxiir boole yooyu nan lay deme waaw bu ma jógee ndakaaru daldi dem fi nga xamante ne mooy Kawlax ndeysaan ca Medina Baye eh, bu boobaa est mën naa wàññi julli est-ce mën naa boole bu ma jóge woon Mbuur dal di dem Touba ndeysaan ndax mën naa wàññi ndax mën naa boole waaw yooyu masala yooyu insha allahu taala dinañu ko gis euh, léegi nag tey kon ci lan lañuy lan lañuy gis tey c'est ça la question parce que on devant nous insha masalaay reen mooy affaire u ndax discours bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da cee tere an bay'il mayta ñu war a xam lan mooy almayta dafa tere ku jaay médd lan mooy médd ak luy waral médd ak reen ci sharia mooy lan ba bu ko defee ñu xam ñun li ñuy lekk mooy lan ba ñu xam li ñuy lekk ñun ana mooy lan Euh, après buñ jógee ci lool nag dugg ci kitaabul buyu am na deneen masala boo xam ne it yii dama koy tudd nii parce que pour man damay damay dimbali ngir ma bañ ko fàtte parce que deux yi ma leen njëkk a wax dama ko fàtte woon complètement complètement salaatu duha julli yoor yoor ak ak ak wàññi julli loolu moom dama koo fàtte woon léegi mu des beneen affaire te boobaa bu ñuy gis wàññi julli insha allah euh, pour pour pour yokk njariñ parce que ñu ngi ci mooy est-ce que wàññi julli ci fil yi mën naa nekk parce que yonent mi alei satu salaam gis nañu fii que ne dafa lan ci lan la woon ci tukki la nekkoon ndax Médine la jóge ñëw Makka di wàññi julli est ce que nag di wàññi julli ci biir dëkk bi man naa ne réew mi nga dëkk dëkk bi nga dëkk bopp gox bi nga dëkk wala am na leneen tamit mooy est ce que mën nañoo dajale julli ci biir dëkk bi waaw ak lan mooy euh, wuute boroom xam-xam yi ah lool loolu gisoon nañu masala yi am na ñu ci gisoon de si. si si si am na luñ ci gisoon si am na luñ ci gisoon parce que <clears throat> si am na luñ si gisoon nañ masala yi diggante xanafiya yi nga xam ne ñoo wax naan dajale julli ci aj ji rek la ma nekk mooy booy comme ay ay ay ay Muzdalifa ay kii yooyu boo fa nee ay kii waa Arafat yooyu gisoon nañ masala bii de gisoon nañ ko mais je encore beaucoup plus vérifier voilà insha allah léegi kon tey tey insha allah ñu gis kon masala yi julli yor yor parce que xadiisu yaay ummu haani waxoon naa tout le temps tout le yaay ummu haani waaye waxoon naa la noonu la tamit suñu yaay lañ yarhamukallah voilà ñoom ñoom al asxaabiyaat yarhamukallah asxaabiyaatul kir al al al asxaabiyaatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñooñu suñuy suñuy yaay lañ tamit waaw. léegi bu ñëwee kon ci moom moo tudd mbiru mas'ala yi mas'ala yi. alhamdulillah. kenn yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa julli huit rakka keroog loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wute dañ cee wute mu am ay ponkal ci ñoom ñu bari ñoo xam ne dañoo jàpp ne kenn non ah en fait huit yooyu noonu nekkul woon rakkaay rakkaay rakkaay duha c'était pas julli yoor yoor huit rakka yonent mi alayhi salaatu salaam julli keroog te yaay Ummu Haani rapporté ko sayyidatu Ummu Haani radiyallahu anha non non loolu loolu du du julli yoor yoora ah. ñu ne leen ah ñu ne waaw ñu ne loolu en fait julli la boo xam ne pour sant yàlla salaatul fathi te lool sunna la boo xam ne même saxaaba yi radiyallahu après dañ ko doon def waaw mooy que ne ñoom li dañ doon def ne bu ñu ubbee benn dëkk jële nañ ko ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi mu ubbee Madain dafa julli huit rakka ngir sante ko boroomam subhaanahu wa taala ñu ne nag huit rakka yooyu te Seydina Xaalid ibn al-Walid abu suleymaan radiyallahu taala anhu wa ardaah tamit def na ko waaw ñu ne lool lépp eh, li muy wone mooy ne affaire bi kon ndeke mbir mi du julli duhaa affaire bi salaat la julli la boo xam ne pour sant yàlla la ci ubbi gi mu leen permettre ñu ubbi réew yii ak gox yi ko Makka yonent bi alayhi salaatu salaam nag c'était pour sant yàlla loolu looloo taxoon mu doon julli huit rakka mais dafa tombé ak duha nag waaw ne lool sunnatul fath la rek comme ni ko sëy yonent bi alayhi salaatu salaam jullee fii Seydina Xaalid ibnul Waliid radiyallahu ta'ala anhu julli na ko na ko noonu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ah te luy nii wax ji ku mel ne imaam al-Qaadi Iyaad loolu la wax moo tax mu ne laysa xadiisu umm ummi haani bi zaahirin fi annahu sallallahu alayhi wa sallama qasada biha sunnata ad-duhaa wa innamaa fiihi annaha axbarat an waqti salaatihi faqat imaam alqaadi Iyaad almaaliki raxmatullahi alayhi mu ne xadiisu yaay Ummu Haani bii nag di wax ne Yonent mi alayhi salaatu salaam dafa julli huit rakka leerul ci ne luy wane ne da cee jublu woon que moom sunnaay duha mooy julli euh, euh, yoor yoor la woon waaye sof ko moom yaay euh, sayyidatu Ummu Hani radiyallahu anha li mu def lenn rek la mooy dafa nettali waxtu waxtu wi xewe woon heure bi mu bi mu gis yonent bi alayhi salaam doon julli loolu rekk la ci wax mais waxul ne duha la woon waaye wax jooju bi mu waxee lool ah, imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dane noonu dane no ndax ñoom ñoom ñii ñépp ku ci nekk da nga def sharx saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ne déedéet déedéet ñi ne salaatu duha la lool mooy li dëgër ndax lan li nga xam ne moom la imaam abu daawud rahmatullah alayhi ak ñeneen daldi solo ci kuréy mu jële ci sayyidatuna umm haani mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla subhata duha waaw ñu ne lii kay leer na imaam an-nawawi ne mais waxu imaam al-Qaadi Iyaad bi kenn mbir yi leerul kenn sunnaay eh, ki duha la woon yor yor jullit yor yooyu loolu contraire lu wax mooy li dëgër mooy ne mooy ne si si si duha la woon parce que solo nañu imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah ci yoonu Kurayb Kurayb mi mawlaa mawlaa këll la woon yaayu seydina abdallah bin abbaasir radiallahu taala an iljami muy lubaaba mu moom mu jële ci saydatuna ummu haani radiallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli na subxata duha mooy mooy julli yoor yooyu subxa mooy naafila duha bi ñuy julli yoor yoor julli na ko waaw mu ne moom imaam an-Nawawi ba léegi te imaam muslim rahmatullah alayhi soloo na ci kitaabu tahaara ci yooni abu murra an ummi haani fi qissati ightisaali ightisaalihi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath thumma mu ne thumma salla thamaana rak'aatin subhata duha loolu nekk ci sax imaam muslim mu ne mu mu soloo moom imaam ci muslim ci kitaabu tahaara ci yooni abu murra mu jële ci yaay ummu sayyidatuna ummu haani bint abi taalib radiyallahu anha ci nettali buy nettali na yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog fathu Makka dafa sangu mu ne summa ba mu sangoo ba pare salla mu julli thamaana raka'aatin subhata duha mu julli huit rakka yoo xam ne naafilay yoor yoor la voilà uh-huh. ta mu ne ba léegi imaam an-Nawawi ta rahmatullah alayhi te imaam ibn Abdul Bar Yuusuf ibn Abdul Bar al-Andalusi ah, radiyallahu anhu ci at-Tamhiid soloona ci yoonu Ikrima ibn Xaalid moom mu jële ci sayyidatuna Ummu Haani radiyallahu anha annaha qaalat qadima rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata fa sallaa thamaana rak'aatin fa qultu maa haadihi qaala sallallahu alayhi wa sallam haadihi salaatu duha ah mu ne beneen affaire boo xam ne sayyidatu ummu haani radiyallahu ta'ala anha wax yi yëpp nag imaam al-Hafiz ibn Hajar indi na ko ci Fathul Baari mooy imaam al al al al al-Hafiz ibn Abdul Barr al-Andalusi dafa solo ci téere boobu mooy sharaaye muwatta u imaamu Maalik ñaari téere la bind di sharaam muwatta raxmatullaahi alayhima mooy at-tamhiid ak al iz al istidkaar al istidkaar al istidkaar moo gën a fiqwe tamhiid moo gën a xadiise we voilà surtout càllale yeek loolu bi maa fi muwatta minal lan wal wal wal wal wal wal nan la ko tuddeeti tamhid at tamhid oh ci ci sanad yeeg yooyu mais teewul mu duggaale ci ci wàllu masaa'ilu fiq yi yeeg yooyu foofu noonu mu ne soloo ma kon ci yoonu Ikrimatu ibn Xaalid mu jële ci sayyidatu Ummu Haani mu ne radiyallahu anha ah, yonent mi alayhi salaatu salaam de dafa dëgmal ñëw mag mu julli fa salla samaana rakaat mu julli huit rakk nee na bi mu jullee huit rakk man dama koo laaj ne ko mais rakk yi ngay julli moom mooy lan yonent bi sallallahu alayhi mu ne lii mooy salaatu duha la kon kay kon kay kon nag lii mooy li a dëgër moo te imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah moom moom dafa étalé woo étalé woo étalé wu ba ngir wane ne mbir mi du salaatul duha salaatul fatxi la mais bon malgré euh, euh, euh, ki liggéey bu rafet bi mu def ak tamit nim ci yaataleeg yooyu yépp mooy moom li mu défendre ginu la dëgër parce que lii ñu la wax waaw moom te li ci yéeme des fois mooy indiwaale na kat xadiis yi nii yépp mais conclusion bi moom lay la la la terminer que ne affaire bi daal finalement mu nootal waaye loolu la mooy loolu la gis ah ku nekk ak li ngay gis borom xam-xam bu nekk li mu gis. malgré tout mu ne mbir mi moom li mu gis mooy salaatul fath la parce que Seydina Xaalid ibn al-Walid ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ak yooyu dañ koo defak ak yu mel noonu mais loolu dàqantewul que ne muy salaat salaatu duha ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko mu ne lii la. kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy gën li gën a dëgër inchaa allahu taala léegi nag kon mooy loolu dafa saxal salaatu duha léegi nag mu am ay masala kon léegi nag boroom xam-xam yi julli yor yor ci boppam léegi mooy comme que léegi saxal nañ ne kon yonent mi alayhi salaatu salaam la mu julloon keroog salaatu duha la léegi nag am na beneen affaire beneen mbir tamit bu mën a ne pour boole ñaari wax yi mën nañ ne salaatu duha la mais mënoon na nekk loo xam ne tamit euh, dara terewul mu yéene waale ci julli ci sant julli sant ci boroomam ngir ubbi bi mu ubbi bi mu ko def mu ubbi li nga xamante ni nii mooy li nga xam ne mooy Makka mais dàq ne du salaatu duha loolu noonu moo dul mën a ne parce que dafa leer léegi nag mu des salaatu duha salaatu duha ci boppam ah lan la ci boroom xam-xam yi est-ce que salaatu duha parce que xam nga julli yi dafa am yoo xam ne farata la comme ni ko ñépp xamee ko wax waaw yoo xam ne farata la am yoo xam ne ay nawaafil lañ mooy ay naafila lañ yenn yi ñu leen tudde raxiba comme rakaatal fajri ñaari rakkaay mooy maaliki yi ñoo koy tudde noonu raxiba li nga xam dañ cee xemandoo loo nit ñi ngir ñu koy def parce que ngëneel yu rëy yi ne ci biir am yu naan kii rawaatib yi ak yi nga xam ne mooy yi nga xam ne par occasion par bu dara xewee comme salaatu shukri rakaatay shukri sant yàlla julli ñaari ràkk ak yi nga xam ne salaat julli ainsi de suite mooy dañoo bari yi ngay julli boo tisbaar avant tisbaar après tisbaar avant tàkkusaan après timis hein ak avant gée ak après gée yooyu mooy façon yi ak naafila guddi mooy dañoo bari salaatu duha bii it ci la sauf que salaatu duha dafa am ak dafa am ak wute ci biir boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy est-ce salaatu duha ci boppam lan mooy àtteem lan mooy àtte julli yoor yoor est-ce que ñépp boroom xam-xam yépp gis ne askay lu baax la kay loo xamat loo xamante ne nii lu ñu war a def la ah walla est-ce que dafa nekk loo xam ne mu akkada la sunna mu akkada la mooy sunna la joo xam ne ju ñu feddali la wala boog dafa nekk loo xam ne sunna la rek nii mooy baax naa def wala sax est def ko ci boppam est-ce sax sunna la moom mooy est-ce que sax def ko amul ñu gis ne def ko waruñu koo def te ça le laaj lii mooy laaj bi léegi yoon eh, eh, boroom xam-xam yi nag rahmatullah dañ cee dañ cee wute waaw ah ñu nga eh, eh, eh, non parce que imaam Ibnul Qayyim moom rahmatullah alayhi buñ liiroon lim ci bind non dafa non moom vraiment dafa jox masala yi seen àq quoi <laughs> vraiment vraiment jox na masala yi seen àq quoi <laughs> rahmatullahi alayhi wallahi <laughs> léegi mais nii la ñuy wax on va dire ceci mooy ah boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy zaadul ma'ad biñ la doon wax zaadul ma'ad boo fa demee traité na ko bu baax a baax daal di recenser wax yi am ci salaatu duha lan mooy statut ci sharia mu wamu mat six wax première wax bi mu ne am na ñoo xam ne dañu ne lu ñu sopp la rek dañ koo sopp waaw waaw mooy lu ñu sopp la loolu mooy statut après dinañ ñëw ci nombre de rakka yi wuute bi am ci nombre de rakka yi mais nañ yem pour l'instant ci statut moom nag bi mu koy indi day dugalaale nombre ak nombre de rakka yi moo tax mu ne day am nañu ne mustahabba waxtu li fa fi adadiha après mu indi loolu mais ñu nañu wax statut dafa am première wax kon wax nañ la six wax bu njëkk bi dañ ne dañ koo sopp deuxième wax bi ne salaatu duha bu ñu ko yoonal lu dul ci loo day am lu ko waral waaw la tushra'u illa li sabab lu dul sababay koy waral mooy lu day am lu ko waral moo tax comme li yonent bi aleyhi salaatu salaam def buur yàlla da koo xéewale de ubbil ko al baladul xaraam muy màkkatal mukarrama mu kontaan ci sant bëgg sant boromam mu julli juróom ñetti ràkka duhaa ci yor yor ñooñu ne loolu la waaw te ñooñu lañ la wax sànq comme euh, li imaam Ibnul Qayyim di wax que ne affaire bi dafa tombeek yoor yor boobu la ko def te dafa tombeek yoor yoor voilà mu ne ah, loolu mooy deuxième wax bi que ne dañ ko mooy du du ko yoonal lu dul ci lu dul ci li nga xam ne mooy sabab mooy day am lu ko waral am ñetteelu wax bi ñu ne non laa yusta laa tustaxabu aslan ma beneen wax bi ñu ne salaatu duha ci boppam yoor yoor kenn sax da soppul ci cosaan mooy ne déedéet salaatu duha mooy loolu mooy lan wax ji loolu mooy lan mooy nekkoon kon salaatu duha bu lu ñuy def mooy naafila yi moom duha bokku ci loolu la wax ji ëmb kenn sopp ko ci cosaan mooy ne kenn mooy bokkul sax ci li nga xam ne moom la ñuy def ñeenteelu wax bi ñeenteelu wax bi ñu ne yustahabu fi'luha taara wa tarkuha taara bi haythu la yuwazabu alayha la yuwazibu la yuwazabu alayha wala la yuwazibu alayha ñeenteelu wax bi ñu ne dañ koy sopp des fois nit ki def ko des fois mu bañ koo def mu bañ a nekk loo xam ne daal da ciy dëkk voilà di ko def mais na koy def des fois def des fois mu bàyyi léegi kon beneen wax a mu ne cinquième wax bi mooy ne ñoom contraire ñoom dañu ne dañu ko soppu salaatu duha bokk na ci naafile yi nga xam ne dañoo sopp xemmem lool di ko def te mi di ci sax waaw ko def ci kër léegi dernier bi di sixième bi hein ñu ne salaatu duha ci boppam bid'a la bid'a la bid'a la mooy la mooy ne lu ñu sos la ci diine amu ci woon kenn waru koo def te def ko lu ñaaw loolu la bid'a yi tekki di boo nee bid'a la lii nii moom bid'atun fi diini waaw kene mbir mi bid'a la voilà léegi surtout bu la ko salaf yi waxee xam nga bid'a léegi euh, da ngay gis yoo xam ne surtout ñoom nga xam ne dañoo doon kalewu ci li nga xam ne moom lañ gis yeneen bi alayhi salaam di def lu ñu gisul mu mas a def gis ku koy def sax dañ lay ŋàññi ci lool lan moo tax ngay def loo xam ne yonent bi alayhi salaam ma su koo def ñoom nga xam ne noonu lañ meloon salaf yi doonu ñoo nangoo def lenn loo xam ne gisuñu yonent bi aleyhi salaatu salaam def ko ñu ne biddaa la nag mooy comme gisuñu mu maskoo def kon nag loolu du lu ñuy def voilà lu lu kenn def léegi nag euh, wax yii nii nii nii wax yii nii euh, ana lan moo ci gën a dëgër ak lan mooy tegtal yi dañ naan la wax bu njëkk bi ak wax bu mujj bi sore ak non wax avant dernier bi bi ne dañ koo sopp te sopp nañ ku ci sax ku ci sax loolu sorewuñu mooy ñi ne sopp nañ ko mooy dafa am xadiis yu bari yu ñu ko teg xadiis yu baree bari wax dinañ ñëw boole boole ndax noonu mooy gën a kii foog naa loolu moo gën a simple léegi dinañ ñëw ndax ñoo gën dëgër ñi ne dañ koo sopp surtout bi ci sax loolu moo gën dëgër moom la ñuy mujjee kon jàppal ñu wax yi ne dañoo mooy bu njëkk bi dañ koo sopp ak wax bi nga xam ne daa dañ koo sopp sopp nañ ko lool te tamit di ci sax di ko def yooyu la ñuy mujj seen dalil léegi kon ñu ne deuxième bi nga xam ne ñoom dañ duñu ko duñu ko duñu ko yoonaluñu julli yor yor lu dul ci sabab si ci tax tax day am raison bu tax nga doon koo def ñoom dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam te wax nañ ko sànq salaatu duha bii nii te am na tamit ci riwaaye yi ko euh, boo xam ne ka ko nettali dane man de kenn euh, Ibn Abi Layla kenn nettaliwu ma waa Ibn Abi Layla ma ne ma yonent bi aleyhi salaatu salaam julli na Makka huit rakka salaatu duha kudul Ummu Haani moom rek ma ko nettali voilà kon nag ñii nag te ñooy euh, mooy ñu mel ni ñoom Imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ñu ne affaire bi lenn rek la mooy que euh, ñoom ñooy parce que fii nii yonent bi aleyhi salaatu ràkka yii mu def sabab la mooy ndax li ko yàlla ubbil mag voilà te lool mooy sabab bi kon nag duñu ko def ah lu dul ci sabab lu dul ci tax tax képp koo xam ne lu mel nii dalaa dal mooy buur yàlla daa defal xéewal gu mel nii comme ubbil la ab dëkk loolu mën nga koo julli comme ni sayyidatuna sayyidu sayyidu ummu ki sayyidina Xaalid ibn Walid ak sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas def voilà ñu ne loolu la ñoom loolu foofu lañ teg seen wax ji muy wax bi ne duñu ko yoona lu dul ci sabab voilà léegi ah ñu ne tamit Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu dane gisul yonent maa ra'aytuhu sallallahu alayhi wa sallam salla duha illa yawma ñu ne masuñoo gis masula gis Seydina Anas yonent bi aleyhi salaatu salaam julli julli ji yoor yor lu dul keroog muy fatxu Makka waaw léegi ñu ne te sax du ubbi kese du ubbi comme yàlla ubbi lépp dëkk kese man na nekk bu dee ne yow daa amoon lu tax naafile ya nga waroon a def ca guddi defoo ko loolu man nga koo remplacer duha ñu ne ndax xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nekkul woon du julli yoor yoor lu dul bu dafa jóge dafa absenté woon voyage woon daal di ñëw ndax la ndax ci guddi gi ba mu jógee guddi daal di ñëw da doon tere ku ñëw di fëgg waa néeg waa soxnaam ak waa këram guddi boo voyagé ñëw rek dugg sa kër déedéet moo tax moom da doon ñëw da doon wax ne bu kenn fëgg ak si seen kër yi ah guddi waaw moo tax da doon ñëw nee aw awwalu naxaar la doon ñëw bu bu masoon a tukki bu guddi gi xasee jot du dugg si léeg-léeg mooy comme nu waxoon ci jàkka ji lay li ngay ne ba mu weesu après ba ba ba fajar bi kii ba kii ba ñu yeewu ba kii nga door a dem waaw léegi nag da doon commencer jàkke ja nee na bu ñëwee ci awwalun naxaar début journée bi mu daal di dem ci jàkka ji daal di julli li nga xam ne mooy waxtu doxaa ñu ne comme lu mel nii mën naa ne kon ñu ne lool la lool mooy seen dal yi kantaan yi nga xam ne dañ ne moom kenn non ñu ko ci cosaan sax lu ñu lool moom kenn sopp ko sax julli joor yor loolu de lu ñu jëlee Seydina Abdurrahman ibn Awf lu ñuy nettali ci moom que ne masu koo julli ak Seydina Abdallah ibn Mas'ud ah kantaa ñeenteelu wax bi ñoom xadiis Seydina Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu lañ jàpp mu ne moom Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha te imaam al-Hakim moo solooloo mu ne moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam da doon julli li nga xam ne mooy yoor yoor ba ñu yaakaar ba ñu ne moom de dooru ko bàyyi mooy di ko julli di ko julli bañ na du ko bàyyi am ay fan yoo xam ne nag mais dañu koy gis du julli yor yor du ko julli du ko julli bañ ne kii de dootul julleetu yor yor waaw ñu ne kon nag lii mooy wane ne kon li war a def mooy ne baax naa def mais des fois nga koy def des fois doo ko def voilà te loolu it jëli nañ ko ku mel ni Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kenn da doon toog par exemple dix jours mu julli ko dix jours am dix jours yeneen yu ñëw du ko julli voilà léegi léegi sixième bi bina bid'a kon ñeel yi mooy seen dalil ñeenteelu wax bi bina bid'a la nag hein boobu moom fi ñu ko teg parce que dañ ne dañoo laaj Seydina Anas ci lu jëm ci salaatu duha mu ne daal as-salawaatu xams julli daal juróom la ñu ne lool lii day wan ne kon salaatu duha gi taxul moom moom bid'a la ah te tamit dañoo jële ci Seydina Abi Bakra ab saxaaba la woon gisaguñu ko radiyallahu anhu mu ne dafa gis dañu dafa mës a gis ay nit yuy julli duha yoor yoor mu ne leen maa sallaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala ashaabi mu ne eh yéen ñi julli lu yéen julli yor yor yonent bi alayhi salaatu masu koo julli ak saxaabaan yi it masuñu koo julli kon lool mooy lii ngeen di def li muy tekki en tout cas ñi wax wax jii foofu fo noonu lañ ci tegtaloo ci waxam ji que ne kon bidaa la lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam masu la def saxaaba yi masuñu koo def te yi ci mbiru diine ñu am ñu koy def lool kay day wane ne kon bidaa la kon loolu mooy tegtalu yi ñii léegi nag liñ naan li gën a dëgër mooy waxu ñële xaaral ñu tontu waxu waxuñee ba pare après ñu door a wax dalilu ñi nga xam dañ ne dañ ko sopp d'ailleurs sax li gën mooy di ci sax bu ko nit ki manee bu mujj bi dañ naan loolu tontu boobu moo njëkkal moo gën a neexa tontu ñaata xadis lañ la fi wax sànq Seydina Anas ci boppam nee na gisul yonent bi alei saatu salaam julli doxaalu dul keroog Fathu Makka ah gis nañ ne eh, yaay Ummu Haani nee na maa laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko juma julli bii nga julli nii Fathu Makka lan la mu ne salaatu duha kon kay loolu moom eh, le fait wax ji naan masu koo julli kon mooy kooku nag mooy ah Seydina Abu Bakar dafa wax moom ci xam-xamam li mooy li mu gis la wax te nag ku wax li nga xam ku wax li nga xam kenn du la ŋàññ moom maa sallaaha mooy maa ra'aytuhu qat salla duha masumaa gis yonent bi alayhi salaatu salaam jamais masuma koo gis mukk muy julli kii masuma koo gis te saxaabaan yi tamit gisuma ñuy julli loolu kon bu ko neexee mu wax loolu kon dafa wax ci li mu xam waaye ah ki nga xam ne moo xam nag muqaddamun ala man jahila ki réere mbir ki xam mbir ma moom la ñuy jiital kon loolu tontu boobu simple na léegi nag ah ñi nga xam ne dañ ne dañ koy def des fois des fois ñu bàyyi ko dañ naan leen xadiis yi ni ngeen wax dëgg la mais xadiis yi nga xamante ne nii euh, yii ñëw tanaan dañ koo sopp moo ëpp do ñoo gën a dëgër loolu benn mbir la deuxième lenn la mooy ne le fait que le fait que ah, yonent bi alayhi doon ko def des fois des fois mu koy bax loolu c'était pour wan nit ñi tout court que mbir mi du farata voilà loolu kese la loolu kese la loolu kese la ngir wan nit ñi ne du mbir mi du farata moo tax euh, imaam as-Sawri daal di jële ci Mansuur rahmatullah alayhi ma mu ne ñoom dañ doon dañu doon euh, euh, sib di sax ci ci di ko julli comme ni ñuy jullee farata yi moo tax Seydina Sa'id ibn Jubayr mu ne man de damay bàyyi julli yoor yoor des fois dama koy bëgg a julli mais ma bàyyi ko waaw ndax lan mu ne maxaafatu an araha xatman alayya ngir ragal di ko tàmm tàmm ba ma intégré que ne mbir mi dafa nekk farata ci sama kaw looloo tax mu bàyyi ko dañ naan kon nag gis nga mbir mi loolu la mooy ne kon affaire bi dafa am sagesse bu tax mooy bañ nit ñi jàppe ko farata léegi nag bu dee loolu deñ na bu dee affaire boobu deñ na ba léegi ko deful ñu la ci ŋàññ ak yow lan moo tax doo ko def mel li ku bàyyi woon farata waa loolu problème la mais nag bu loolu dàqoo mooy mënuñoo ñëw nag naan affaire bi parce que sa dafa amoon lu tax ñu ko doon def des fois di ko bàyyi des fois te loolu nag loolu loolu jeex na mooy ku mu jeex bokk ci moom loolu ku mu jeex ci moom ku mu jeex ci moom mooy ne affaire boobu dàq nag amatul raison d'être ñu naan ko bu ko def parce que dangay ragal alors que moom ragalatul lool xam na ne lii nii àggul foofu du farak da koy def parce que lu baax la comme ni nga xam ne noonu la nit kii defe sa tahiyatul masjid saa buy dugg ci jàkka ji wala ni ñuy jullee safa ak kii euh, safa ak witar te xam na ne lii du farata ci moom bon selon jumhur voilà que ne witar gi may julli du farata ci man. même bu dee xanafiya yi banoon beneen façon fard bi lañ wax moom la bokkul àggul comme fard comme naafile yi comme comme comme timis ak geew ak yooyu mais fard la mais li gën a dëgër mooy du moom léegi xam nga loolu taxul ñu ne bàyyi leen witar parce que dañuy ragal ngeen ngeen ci mooy dañ naan affaire bi lenn la bu mbiri ñëwee ba dàqu ci nit ki que ne loolu dootu leen jaawale que dootul jàpp ne liy farata la dépassé na foofu moo ko kay li gën mu koy def saa kon ñeenteel bi lool mooy tontom kantaa ñi ne moom soppuñu ko du tout aslan ndax jële nañ ko ci wér na ci Seydina Abdurrahman ibn Awf que ne masu koo julli dañ naan mais bu ko masula julli loolu tekkiwul ne moom saxaaba buñ boo xam ne masuñoo gis mu def leen rek day wane ne loolu saxul ci diine dañ naan lii nag exemple bi ci gën a rëy mooy mbir mi kay dañuy xool ndax xadiis yi dëgër naam dëgërul ndax xadiis yi ñu ngi saxiixayn yenn yi ji dañoo wér nekk ci yeneen maraaji yeneen i téere borom xam-xam yoo xam ne dañoo wér kon kay loolu day wane ne kon affaire yonent bi alayhi salaatu sax na ne def na ko te moom mooy ki nga xam ne mooy ash-shaari'u mooy kii tëral acte yi nit nag dañ naan waaw léegi même bu saxee ci Seydina Abdurrahman ibn Awf loolu dañ naan eh, kenn rek la sharia bi yépp daal di mat ci moom ndax moom mooy ki nga xam ne moo ki ko tëral mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam keneen ku man di doon am na lu la mën a rëcc koo man di doon am na xam-xam ci diine gi loo xam ne wala benn pratique boo xam ne mën na laa rëcc tu es mu rëcc la waaw kon lool la lool la kon lool mooy tontu boobu ñi ne moom kenn sopp ko sax aslan voilà léegi tontu woon nañ ñi ne léegi mu des ñoom imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ñi ne ñoom sopp soppuñu ko lu dul ci tax tax sabab dañ naan affaire bi d'accord nañ bu doon ne texte yi ngeen lim nii rek lañ am te sax Fathu Makka bi yéen yéen a ko jàppe noonu mais wax nañ la sànq que ne boo xamante ne nii yaay Ummu Haani ci boppam lañu laaj. ne ko moom moo ne yonent bi alayhi salaatu lii yan kii la mu ne fat mu ne yii salaatu duhaa la même bu dee d'accord ngeen ci loolu yéen na ngeen ne d'accord nañ mais sababa ko waral waaw mooy daa am lu ko waral rek te li ko waral te li ko waral mooy lan te li ko waral mooy lan mooy fatxu Makka bi comme ni nga xam ne bu ma soo na eh, tukki guddee ñëw du ñëw dugg ci kër gi day bàyyi ba bëccëg ba suba ga mu daal di ñëw jiitu ci jàkk ji daal di julli li nga xam ne euh, mooy bu ñëwee mooy fajar du ko fi fekk ci yoon wi la koy fekk mais amaana noo xam ne bu ko rëppataloon mooy manoon na ñëw te bu boobaa këram la koy fekk guddi gi mais comme que dafa tere woon loolu moom alayhi salaatu wassalaam doonul woon ñëw di fëgg waa këram njabootam guddi bu ñëwee nag fi mu doon jubali mooy jàkk ja daal di julli li nga xam ne mooy salaatu duha dañ leen naan loolu lépp. dafa am xadis yoo xam ne dañuy leeral que ni affaire bi nag du pour sabab a tax parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam doon na ko julli ci yoo xam ne sabab taxul te tamit dénk na ko ay saxaabaam nekk leen dee leen ko def ay saxaaba yoo xam ne da ko dénk ne leen dee leen ko def te loolu insha allah loolu nag mooy ñuy dugal nag léegi ci dalil bi nga xam ne mooy bi gën a dëgër mooy ci entre sopp at dañ koo sopp waaw te sax ci mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy li gën a léegi ana kon nga ne léegi lii nga nootal nag indil dalil yi ñu ne la kon euh, baax na walham alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'd imaam al-Bukhari ak imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima dañoo solo xadiisu Seydina Abu Hurayra liñ la doon wax sànq ne da koo dénk ay lenn ci saxaabaan yi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ne awsaani xaliili bi thalath laa ada'uhunna hatta amut Seydina Abu Hurayra mu ne awsaani xaliili mu ne dénk na ma xalili sama soppe bi muy sallallahu alayhi wa sallam bi salaatin ci ñetti mbir yoo xamante ne nii laa ada'uhunna du ma leen bàyyi xatta amut ba ni may faatoo du ma leen bàyyi non ñett yi ma dénk yonent ma lay saab saab moo ma dénk ay mbir ne dee ko def ñetti mbir yoo xam ne faatooy tax ma ba ko mu ne bi ci njëkk sawmu thalathati ayaamin min kulli shahr bi ci njëkk mooy woor ñetti fan ci weer wu ne waaw loolu sunna bu mag la waaw nekk fi di añ kese waay waay waay boo manul euh, lundi ak jeudi manoo leen def semaine bu ne walla boog nga ne naay def lundi kese wala nga ne naay def jeudi kese bu yooyu yëpp mënoo ci dara waaye waaye ñetti fan wa kaana maalikun imaamuna yadum li sëñ bi doon wax ci masaalik <laughs> ehm, bi sawmi kulla shahrin sawma addi xarfa ji xarfa jiim wa kaana maalikun imaamuna yadum bi sawmi ah, bi bi fii kulli shahrin sawma sawma sawma xarfu add non addu xarfu jiim voilà mu noon wax ne imaam Maalik ne wa kaana Maalikun imaamuna yadum mu ne wa kaana nekkoon na Maaliku imaamuna Maalik ibn Anas mooy boroom ngir bi imaam Maalik de moom suñu imaam bi ñun yadum da doon sax ah sawma fii kulli shahrin ci weer wu nekk sawma xarfi addi xarfu jiim lu tolloo jiim xam nga alifun baaun mooy abajada a alifun baaun jiimum a ba ja un a alif ba bi mooy deux jiim bi mooy trois voilà da sax bi woor ñetti fan ci weer wu ne loolu sunna la bu imaam Maalik doon def waaw moo tax Seydina Abu Hurayra nee na yonent ma lay saaf saaf moo ma ko moo ma conseillé digal ma ñetti biir yoo xam ne fekk deewu duma ko ba kon bi ci njëkk mooy woor ñetti fan sawmu thalathati ayaamin min kulli shahr weer wu ne ma woor ñetti fan wa salaatu duha deuxième bi julli yoor yoor mu ngokk hein wa na wa nawmun ala witr bala may nelaw naa witar ba pare door a nelaw bala may nelaw naa witar door a nelaw waaw lii nag du règle générale boo xam ne dañ naan kon nit ñépp kenn amul droit nelaw saa nga witar déedéet dañ naan la nit ñi dañoo wuute yonent mi alayhi salaatu salaam li mu digal Seydina Abu Hurayra nii digalu ko as-Siddiq radiyallahu anhu waaw bu dee koo xam ne moom dina man di yeewu guddi di naafilewaat kooku mën naa xaar bay naafile doora ba jeexal ay naafileem guddi door koo def voilà léegi kon mu ne kon ñett yii la ma yonent ma lay saat saam dénkaane dénk ma te duma ko ba fekk faatuma boole na ci la salaatu duha xool mu ngo voilà xoolal imaam ibnu Xuzayma rahmatullah alayhi même xadiis bi expression moom yi mu ko solo mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane awsaani xaliili sama xarit bi sallallahu alayhi wa sallam de moo ma dénk bi salaasin ci ñett lastu bi taarikihinna duma ko bàyyi ba faw jamais bi ci njëkk an laa anaama illaa ala witr ma bañ nelaw lu dul ci witr julli witar ba pare wa an laa adaa rak'atay duha ma bañ bàyyi ñaari rakkaay lan tisba non non non yor ma bañ koo ba kon kay bu doon lu ñuy def des fois tey bàyyi dina dina ko digal Seydina Abu Hurayra naan ko bu ko ba mu bañ koo ba ba pare ne ko fa innaha salaatul awwaabiin mooy jullit ñi nga xam ne fu ñu tollu dañuy dellu ci seen borom bi nga xam ne ma suñu faa jóge waaw waaw salaatul awwaabiina hiina tarmidul fisaal loolu it beneen xadiis la kon yii nii day wane lan que ne kon salaatu duha waxuma la dañoo sopp di ko def mais di ci sax waaw beneen teg beneen dalil imaamu muslim dafa solo rahmatullah alayhi ci sayyidina Abuu Zarr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw al-Gifaari radiyallahu taala anhu mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu salaam xam nga xadiis bii mu ngi ci al-Arba'iin an-Nawawiyya ah suñu sëriñ cheikh cheikh cheikh cheikh Abu Bakr Njuga waaw mu ngi ci ci ci eh, eh, kii ñu mu tudd al-Arba'iin waaw doon nañu ko jàngal ay jamono jeexaloon nañ ko saak takka des léegi xoola mu ne euh, Seydina Abu Dhar mu ne jëfa-jële ci yonent bi alei saatu salaam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahliilatin sadaqa wa kullu takbiiratin sadaqa wa amrun bilma'ruufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhaalika rak'ataani yarka'uhumaa min ad-duhaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne gis nga articulation bi mooy yax yi os yi os yi waaw yi nga xam ne ñooy nekk ci articulation yi daje waaw ci doomu kiiwu doomu aadama gis nga ni ñu bare hein nee na moom alayhi salaatu wa salaam trois cent soixante lañu mafsal mafsil mu ne bu ci nekk ci yooyu ci doomu aadama bi saa bu nit ki xëyee bu ci nekk sarax war ma ci waaw mu ne nag loolu nag nit mooy bu ci nekk mooy yow am nga benn sarax boo xam ne bu yey boo waroon a def ngir loolu mu ne nag fa kullu tasbihatin sadaqa sàbbaal bu bu bu bu bu bu jàmbi sàbbaal lool ab saraxa la wa kullu tahmidatin cant bu mu sant borom bi subhaanahu wa taala loolu sarax la wa kullu tahlilatin laa ilaha illa allah gu mu wax ku ne sadaqa wa kullu takbiratin allahu akbar sadaqa wa amrun bil ma'ruf digle lu baax saraxa wa nahyun anil munkari tere lu bon sarax la wa yujzi min daalika mu ne lii lii lépp nag bu ko nit ki manul mooy bu ko faatee nit ki comme ni ñu sàggane ak tamit li nga xam ne ci lañuy nekk ci préoccupation yoo xam ne mooy suñu mbiru bopp kese la la dara yàlla presque newu ci tax ba yi nga xam ne yépp waxuma la yi farata des fois yi ñu sopp rek waxuma la yi ñu sopp mais yi ñu fara fara farata kese yenn yi nga xam ne farata la sax yooyu day tax duñu ko def waxatuma laa yi nga xam ne dañ koo sopp ko yi léegi mu ne yooyu yii nii yépp nag am na loo xam ne mën na koo remplacer mën na taxaw seen place mu ne rak'ataani yarka'uhuma hein min ad-duha ñaari ràkk yoo xam ne moom la jàam bi di julli ci duha ci yoor yoor Allahu akbar kon kay lii kon lu ñu sopp ku ci def tout le temps wala des fois des fois wala bid'a la ah ngokk moo tax am na ci riwaaya boo xam ne xadiis boo xam ne imaam Ahmad moo ko solo te imaam Ibn Xuzayma rahmatullah alayhi nee na wér na ak imaam Ibn Hibbaan Seydina Burayda radiyallahu anhu mu ne damaa dégg Yonent mi alayhi salaatu wa salaam mu ne fil insaani sittuuna wa salaatu mi'ati mafsil fa alayhi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhaa sadaqa qaalu fa man alladhii yutiiqu dhaalika yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Burayda neen damaa dégg yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne mu ne euh, nit ki ci doomu aadama bi yaramu doomu aadama yax yi ko composé dane gis nga moom trois cent soixante articulation mafsil mooy fi nga xam ne ci la ñaari yax yi daje nga xam ne comme baaraam bi ni nga koy mën a leme di kii parce que foofu dafa am articulation mu ne loolu noonu ci doomu aadama trois cent soixante la fa alayhi war na nag ci moom an yatasaddaqa an kulli mafsil mu daal di di saraxe ci benn bu nekk ci articulation yooyu muy saraxe ngir sant ci yàlla ci loolu waaw nee na nag bi mu waxee loolu alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko mais yonent mi alayhi salaatu wasalaam fa man alladhi yutiqu dhalik ana kan moo man loolu ñu ne ko kan moo man loolu ñu ne ko kan moo kan man loolu yow yonent sallallahu alayhi wa mu ne an nuxaamatu fil masjidi aw shay'un tunahihi 'an at fa in lam taqdir fa rak'at ad-duha 'ank mu ne biñ ko nee kan moo man loolu an nuxaamatu mooy ak tifli goo gis ci jàkka ji ñu daal di koy suul mais loolu mooy jàkka yi nga xam ne suuf la woon wayadi nag moom ginu la dépassé nga ñëw jàkka joo xam ne karo la walay tapi nga ñëw tifli ci parce suuf la woon loolu sax dañ yi ah. ñëw tifli ci jàkka waaw boo koy def lenn mooy li mu waxoon ne ku koy def na nga ko def bu ko def sa kanam ndax sa kanam sa sa borooma fa ne waaw bu ko def da koy def sa diggante kii wala sa yére bi nga sol nga kii ko wala boo ko defee ci suuf nga daal di koy suul loolu mooy mooy li nga xamante ne nii mooy dafa am lan suuf jàkka joo xam ne suuf la ah voilà mu ne loolu ku gis loolu an nuxaamatu fil masjidi nga daal di koy suul loolu noonu taxawee na place lii yii yépp nga war a génneel sarax mu ne wala mbir moo xam ne dafa nekk ci yoon wi di gaañe walla boog mën a encombrer ci yoon wi nga daal di koy pousser dandal ko dindi ko ci yoon wi nit ñi jaar mu ne bu manul lii lépp ñaari rakkaay yu muy yu muy julli ci yoor yoor tujzi u anka loolu dina la taxawee loolu dina la remplacer lool te gis nga comme xadiis sayna Abu Hurayra bii radiyallahu taala anhu bii nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu salaam dane daf koo daf koo dénk loolu yonent bi aleyhi salaatu ci boppam dénk na lool sayna Abu Darda radiyallahu anhu comme ni mu nekk ci saxiixu imaam Muslim ak imaam sunanu imaam An-Nasaa'i rahmatullah mu ne awsaani xabiibi bi thalath lan ad'ahunna ma 'ishtu siyaamu thalathati ayyam min kulli shahr wa salaatu ad-duha wa bi an la anaamu hatta utir seydina abu darda gis nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam sama soppe bi ah, dénk na ma ñetti mbir yoo xam ne duma leen bàyyi fekk maa ngi dund maa ishtu mu ne siyaamu thalathatu ayyam min kulli shahr julli ñetti fan ci weer wu ne wa salaatu duha ak julli yor yor wa bi an laa anaamu hatta utir te tamit duma nelaw fekk julliwuma witar gis nga nag mbir yi dañoo bari lool léegi nag Euh? xam naa bon liñ ci lim nii doy na parce que xam nga peut ñu teg ci ñaari xadiis rek mu jeex li imaam Ahmad daal di solo bi sanadin saxiix na ko noonu imaam Abu Ya'la daal dinay solo tamit lu mel nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne te imaamu abu daawud asijistaaniyu raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu dee xadiis seydina Uqbat ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane inna allaha yaqulu a'azza wa jalla yaqul yabna aadama ikfinii awwala nnahaari bi arbaci rakaatin akfika bihinna aaxira waaw kon nag mu ne yonent mi alei saatu salaam ne boroom bi dane day wax ne yow doomu aadami daw doomu aadama bi aleyhi salaatu mooy fexeel nga garantil ma def te nga def lii mooy yow fexeel ba fekk lii moom na nga ko def muy lan ah ñeenti rakka ci début journée bi mooy rakka yu yor yor naa fi la mooy jamono ndax après après fajar automatiquement loolu julli ci saase mooy heure bi jant bi génn ak yooyu dañ koy tere te après fajar juste ngay naafila loolu dañ koo tere moo tax yonent ma ne saa saam comme gisoon mu koy def mu daal dina ah rak'atayn ba'da ah rak'atayn ba'da fajr ndax dafa am ñaari rakka yu ñuy julli après fajar waaye bi mu paree mu ne ko ñaari rakkaay kii yi la woon ñaari rakkaay fajar yi mooy li jullee suba ba pare mu jiiteen ba pare gis benn waay buy julli ñaari rakka mu ne ko ndax dafa am ay ñaari rakka yu bees yu existé mm. après fajar après julli suba mu ne. mu ne ko bi mu paree mu ne ko lii mooy ñaari rakkaay fajar yi damaa ñëw rate ko fekk ngeen di ngeen di julli ma julli après moom laay julli mu ne ko waaw bu dee loolu kon voilà kon mooy ñeenti rakka yi naan début journée bi loolu mooy salaatu duha bi hein kon lool la kon lool la mu ne ko defal ma lool bu ko defee man dinaa la garantil dinaa la kiiwal li des ci sa dund ci ci sa jour boobu voilà voilà dinaa la ko fegal dinaa la ci dàqal yoo xamante ne nii dinaa la ci aar te dinaa la ci defal ay xéewal moo kon kay lii kay leer na ah kon loolu leer na beneen bi moom mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko bàyyi kon daal yi te dañu bari ko dañu bari voilà léegi kon ginnaaw lii nag kon ci lay leere que ni kon looloo gën a dëgër bul ma déggal nag waxu caaxaankat yi bul ma déglul waxu caaxaankat yi nga xam ne lan la ñuy def ñoo la naan comme li kii wax imaam <laughs> sëriñu imaam alxaafis ibn Hajar muy imaam Zayn non pas Zaynuddin Zaynuddin mooy doom ji al-Iraqi Abul Fadl al-Iraqi imaam al-Iraqi rahmatullah alayhi mu ne siiw na lool ci awaam yi mooy ñi nga xam ne xamuñu amuñu xam-xamu sharia bari na ci ñoom ñoo xamante ne nii du ñuy sàkkatu xam-xam te du ñuy boroom xam-xam ñoo xam ne dañuy dañuy wax. naan naan képp koo xam ne dafa julli dafa dafa day julli kii li nga xam ne mooy yoor yoor après mu jekki bàyyi ko day gumba day silmax <laughs> mu ne loolu dafa tax nit ñu bari ci co bañ déggee lool masuñoo julli yoor yoor ndax dañ ne yii julli jooju dégg naa képp koo xam ne da ko commencé di ko def di ko def di ko def ba ba ko day silmaxa aveugle lay doon dootul gis mu ne nag imaam al-Iraqi yi mu ne xam nga ne lii ñu wax moom mooy amul benn asl amul benn cosaan mu ne li feeñ sax mooy li nga xam ne min dafa bokk bali zaahiru annahu mimma alqaahu ash-shaytaanu ala alsinati al-awaam li al-xayra al-kasiir la siyama maa waqa fi xadiisi abi dar radiyallahu taala anhu wa arda mu ne lii moom li feeñ mooy dafa bokk ci nga xam ne shaytaane ci boppam moo ko def ci mooy rumeur la bu shaytaane génne def ko nag ci ci ci làmmeñu ñi nga xam ne xamuñu ñi nga xam ne xamuñu xam nga dégg nga dégg ay nit naan gone moom bu baat bu bu gaaw a dem ci jàkka di ànd ak mag gi day gaaw a diyee xam nga loolu mooy waxi caaxaan yoo xam ne kan moo leen wax lool gone goo xam ne dem jàkka di def yëfi mag dem jàkka mooy yëfi mag mooy xam nga waxi caaxaan xam ne seytaane moo koy sànni ci làmmeñu awaam ñu koy wax awaam nag wax naa la mën naa nekkub sëriñ wal iyaadu billah xam nga loolu moom dafa nekk loo xam ne dafa invraisemblable ñu naan la sëriñ bi awaam la mais nag loolu moom daanaka daanaka loolu mooy régle bi léegi sax moom kay sëriñ bu am xam-xam sax léegi moom nga naan ya il sort du lot la laa moom moom mooy moom jaaxle moom moo jaaxle sëriñ bu am xam-xam léegi wal iyaadu billah moo ci réew wolof fa tax may wax mais am na fa ak feneen ak feneen des fois léegi voilà léegi euh, mu ne lii li leer mooy ne lii dafa bokk li seytaane def ci làmmiñu awaam yi ko wa ñi xamul lam daayeeg ñi xamul xam-xamu diine ngir lan ngir mu daal di leen xañ tere leen yiiw bu bari di ci yonent bi alayhi salaam wax ci julli li nga xam ne mooy mooy yoor yoor comme ni mu nekk ci xadiis Seydina Abu Dar biñ law wax sànq ne la mu ngi ci ah, al arba'in an-Nawawi këne an-Nawawi rahmatullah alayhi këne articulation yi yi nekk ci nit ki bu nekk sarax da cee war waaw sàbbaal bu nit ki def sarax la sant yàlla bu mu def laa ilaha illa bu mu def allahu akbar bu mu def digle lu baax tere lu bon loolu lépp sarax la mu ne lii nii lépp xoolal lu rëy lii di mu rëyee laa ilaha mu ne sàbbaal xoolal place mu ne sàbbaal tasbiix tahmida tahliil ak alhamdulillah yeeg laa ilaha illallah yeeg ak allahu akbar yeeg digle lu baax tere lu bon mu ne wa yujzi'u min zalika lii nii lépp bu ko nit ki deful ñaari ràkk yu nit kiy julli duha dina ko remplacer lii lépp lay remplacer way xoolal yiw bu rëy gi iblis day fexe gaa yi yël bu ko nit ñi xamee di ko def yàqu naa même buñ koy def deux fois par mois sax wala benn yoon ci mois bi la ñuy jullu yor-yor rek loolu yàqu naa man Iblis léegi day fexe dugalal leen yu mel nii. Eh, yëg leen ne ah <laughs> diw ma ko defoon de ba mu ko bàyyee la silmaxala gumba dootul gis alors ko loolu du dëgg loolu noonu amul voilà. léegi nag ginnaaw loolu kon lii mooy li gën a dëgër mooy julli yoor yooyu sunna la boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ko sunnaal sunnaal yonent mi aleyhi salaatu salaam la bu mu sax daal di tegtal daal di ci bopp dénk ay saxaabaam yu mag comme Seyna Abu Hurayra ak Seyna Abu Abu Darda ba pare wax ci tamit lu rafet yii nii nga xam ne yu baax yii yépp mu ne comme xadis bi ñu jóge ne Seyna Abu Dar beeg xéewal yi ci nekk te salaatul awwaabiin ñi nga xam ne ñooy aji delluwaakoon yi ci seen borom ñoom dañuy respecter julli gii di ko julli léegi nag ginnaaw loolu mais ñaata ràkk la xam nga wax si gis nga bii ñu mujjee dana ñaari ràkka est-ce que day wane ne kon mënuñu koo dépasser te tamit gis nañ Fathu Makka yaay Ummu Haani mi mi tax ñuy wax lii sax radiyallahu anha gis nañ ne huit ràkka la wax foofu hein loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñi d'accord ne bokk la ñu ne bid'a la taxul ñuy wax ñi ne tamit kenn du lu ñu sopp ci cosaan ñoon taxul ñuy wax mais li gën a dëgër lañ la wax ak ñi nga xam dañ ne sax mën nañ ko def mais ci sabab ñoo ñëpp affaire bi léegi mu des ñu bari dañu ne ci mooy ñaata la ñaata ràkk ngay julli boo ñëwee ba koy def ah imaam alxaafis mu ne xadiisu yaay ummu hani bii newit ñu bari dañ cee sukkandikoo ne salaatu duha li ci gën a bari mooy huit la voilà huit la mais sauf ko mu ne ku mel ni imaam as-Subuki rahmatullah alayhi da ah, mbir mii da koo xaw a seetaat mbir yi ndax lan ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam rot na këne julli na salaatu duha lu gën a suufe lii deux mooy lu gën lu gën néew huit waaw ndax imaam ibn abi awfa radiyallahu anhu dana yonent bi aleyhi salaatu salaam de julli na julli yoor yoor ñaari rakk comme ni ko imaam ibn adi daal di ak sayyidatu Aisha radiyallahu anha indi na xadis boo xam day wan ne yonent mi alayhi julli na yoor yoor yoo xam ne du huit rakka comme ni ko imaam Muslim solo mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom sayyidatu Aisha kaana yusalli duha arba'an da doon julli li nga xam ne mooy rakkaay duha yoor yoor ñeenti rakk voilà naka noonu xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma nekk ci imaam at-Tabarani ci al-Awsat mu ne anna sallal annahu sallallahu alayhi wa sallam salla duha sitta rak'at kenn yonent mi julli na yoor yoor six rakka kon am nga deux am nga quatre am nga six am nga huit huit bi mooy bu yaay Ummu Haani bi voilà am na tamit yeneeni ah xadiis yoo xam ne seenu càllale nag moo desee dëgër bu ne comme ni ko imaam at-Tirmidhi solo moom da koo solo ba pare rahmatullah alayhi ne xadiis bi garib la quoi waaw xadiis bi garib la muy xadiis Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane man salla duha thintay asharata raka bana Allahu lahu qasran fil janna mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dana képp koo xam ne dafa julli duha yoor yoor douze rakka buur yàlla dina ko tabaxal benn njéndi benn palais ci biir aljana mais xadis boobu càllale bi moo xaw a des tuuti voilà am na beneen tamit boo xam ne moom imaam Tabaraani moo ko solo euh, waaye ak imaam al Bazzaar mais ñaar yooyu yépp wéruñu boo xam ne tamit day ñëw ba ci douze naan képp koo xam ne yonent ma saa saam na ne ku julli ñaari ràkka kenn du ko boole lam yuktab minal ghafilin kenn du ko boole ci ñi nga xam ne buur yàlla du ko bind boole ko ci ñu yëgadi ñi wa man salla arba'an kutiba min at-taa'ibin ku julli ñeenti ràkka nag roo yoor yoor nañ ko bind boole ko ci ñi nga xam ne ñooy ñuy tuub di dellu ci borom bi ku ko julli mu ne wa man salla sittan ku julli siis ku fiya dhalika al moom fegal nañ la bés boobu mooy yow moom sa bés boobu moom xamal ne neex baax na te tamit lu bon du la ci dal mu ne ku ko julli nag juróom ñett huit dinañ ko boole ci aabidiin yi ku ko julli sintay ashara banallahu lahu baytan fil janna ku ko julli douze nag buur yàlla dina la tabaxal benn kër aljana waaye sanad bi moo am problème waaw ah moo tax lii nii li ci gën a wér xadiis yi yépp mooy bu yaay ummu haani bi comme li imaam ah, kii wax at-Tirmidhi soloo ci imaam Ahmad mu ne jële ci Seydina Ahmad ibn Hanbal te ne li gën wér ci bunt bi mooy xadiisa ibnu haani mooy lool la waaye moo yeneen yi tamit yi ci wér comme deux yi quatre yi yooyu tamit wér nañu waaw ak siis moo tax daal moo tax lu ci waay mën a def baax na nit ki mën naa def deux ràkka mën naa def ñeenti ràkka mën naa def huit ràkka voilà te loolu mooy li nga xam ne mooy bi ci gën a dëgër ku def douze nag ndax xadiis yële nga xam ne dañoo wéradi imaam alxaafis nag nee na bu ñu leen boolee amaana ñu xaw a dëgër waaw ñu tollu ci dëgër ku gis loolu ah boo defee douze it baax na waaye daal di leer mooy huit moom leer na ne boobu moom ak wéram sax na que moom lañ gis li gën a lu ci gën a sori voilà kon lool la léegi nag kon nit ki nan la ñuy jeexale mooy nit ki yow da ngay fexe nag lii bul ne man manuma ko tout temps boo ko manul ci semaine bi parce que day fekk ngay liggéey wala yu mel noonu xanaa dimanche man nga ko bokk julli yoor yoor man nga ko xanaa boo toogee nga julli yoor yoor même ñaari ràkk bu dee na yow ci semaine bi def ko benn yoon dalaa jafe mais bu début journée bi nga daal di koy def kii julli début journée bi yoor yor nga daal di koy def ci kii bi ne deux fois par se une fois par deux semaine wala une fois les trois semaine wala une fois par mois moo gën neenal ko du tout ma soo koo def ak xéewal ak yiw yu yi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax nga man ko dara terewu koo def lu dul seetaan ay ay télé grasse matinée gu gu gu goo xam ne gu dul jeex ak waxi téléphone am dugg ci réseaux sociaux yi yooyu moom wallahi kooku al ci yoo xam ne boo fa newoon lu baax sax ñu wax waaye ay commentaire wax waxi picc yoo xamante ne waxi picc yi sax a ko ëpp solo ndax ñooñu danga ciy jàngeek sàbbaal ndax dañuy sàbbaal seen borom waaw yow nag nga ne fi di nekk ci yooyu rek di polémique xooli article fii boo génnee lire ay mëneek yooyu yëpp baax nañ waaye nag bu mu la yàqal li liir ay menu kay baax na bu dee kay moom yow da nga koo defal danga nga koy liir ngir ngir bàyyi bett soxna si ci loolu kay defaral ko menu bu bu rafet bala moo bu génnee benn jour balaa ñëw nga toggal ko lool lool kay lu rafet la bu dee ndaw si da koy xool ngir dessert bu neex bu muy waajal allaajeem kay lool kay baax na waaye nag nit ku muus loolu lu mu baax baax baax xam nga ne moos yiw yu bari yi ñu wax fii moo ëpp yiw yële nit nag ni ngay def mooy da ngay boole yépp aljamu baynal husnayn dajale ñaari entre yu baax yépp kon insha allahu taala kon foofu la ñuy yem kon tey gis nañu salaatu duha ci jotaay bii di ñëw nag j'hésite entre ñu commencer kii nu mu tudd euh, masalaam meddi yi waaw masalaam meddi yi incha allah ndax yeneen mi alei saatu salaam dafa tere woon ku jaay li nga xam ne mooy mooy medd léegi lan mooy medd ci sharia nan lañuy rendee ci sharia buñ baree ci loolu am na beneen masala mooy julli ci biir kaaba gi loolu it